walamma suqita fi aydihim wa ra'aw annahum qad dallu qaalu la'in lam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal xaasiriin suñu boroom tabaaraka wa ta'aala di wax ci laaya bi nga xamante ne ni mooy téeméer bi ak ñeent fukk ak juróom-ñeent mu ne walamma suqita keroog nag bi nga xam ne waa banu israilu alay waa waa banu israila alayhi salaatu wassalaam ci lañu defe li ñu def jàpp yëkk woo wële doon ko jaamu léegi nag walam maa suqita fi aydihim lii boroom xam-xam ni rahmatullahi alayhim dañ ne ñoom lii defuñu ko mooy dañoo rëccu voilà ndax loolu ab expression la ci arab buñ nee suqita fii aydihim loolu ab expression la voilà ci arab buy wane ne mooy rëccu nañ quoi voilà mooy ba ba ba mu daanoo fii aydihim ba mu daanoo ci seen loxo lool mooy dañoo rëccu quoi voilà rëccu li nga xam ne moom lañ def lii mooy ginnaaw bi Seydina Muusaa ñëwee alayhi nañu rëccoo nag léegi nag war a aw ñu gis ne am na hum ñoom kat vraiment kat dallu daal di nañuy sànku ci le fait ñu bàyyi fi seen borom tout loo xam ne ñoom dañ koy kii ne dañuy représenter dañuy jaamu seen borom noonu la yëkk woo wala wa qaalu ñu wax la in lam yarhamna rabbuna hey waay waay bu ñu yërëmul de rabbuna suñu borom tabaaraka wa ta'ala wa yaghfir lana mu daal di ñuy jéggal de lii nga xam ne moom lañ fi liggéey moom lañ fi jëf ci lu ñaaw la lanakunanna waat naa ne dinañu bokk minal xaasiriin ci ñi nga xamante ñooy ñi perte de nag walam ma bi nga xamante ni mais lii Muusaa ñëwee léegi suñu borom daa wax ñoom seenu rëccu ba pare door a wax nag mooy Seydina Muusaa ñëw mais laata la ñuy rëccu kañ la ñu rëccu bi Seydina Muusaa ñi bisee alayhi salaatu wassalaam mu ne wala ma raja bi nga xamante ne ci la dellu si nag ci ñoom Muusaa Seydina Muusaa alayhi salaam ilaa qawmihi ca ñoñam ya ghadbaan gis fekk ñuy jaamu loo xam ne ab ab yëkk la boo xamante ni moom la ñuy jaamu mu nga mera mera mera mer waaye kañ la ko xam borom beeg ko wax ndax ba mu ñëwee li muy xaati naa <laughs> comme ni mu koy leerale wa kallamahu bu xaar ba léegi mooy bi mu ñëwee suñu borom ne ko waa moo tax non luy beneen la voilà bi bokkul ak boobu wala nii la nii la nii la dañ continuer ak boobu voilà kon nag. kon wala ma bi nga xamante ne nii ci la ci la dëpp Muusa Seydina Muusa alayhi salaam ila qawmihi ci ñoom yi ghadbaana asifa mu ngi mer nekk koo xam ne asifan ku tar ak njàqare vraiment ci li mu fekk ay ñoñam vraiment ak fi mu leen jëlee ca Firawna yooyu ak yépp andi fii ñu mujj di jaamu abu yëkk quand même ah, mu daal di mer nekk koo xam ne ku tar ak njàqare qaala bi mu ñëwee mu ne leen sama xalaftumuni min ba'di yéen xam ngeen ne li ngeen ma wutoo sama gannaaw ñaaw na aka ñaaw li ngeen ma wutoo sama gannaaw de ajiltum amra rabbikum waaye yéen da ngeen a yàkkamti seen ndigalu boroom yi nga xam ne moom la ma waroon a jox ma ëndil ko muy tawraat voilà moom la jëli woon ci boroomam tabaaraka wa taala seenug leer seenu gindeeku àddina ak allaaxira ci la ne lool ngeen yàkkamti yàkkamti seen mbiru boroom tax ba ngeen di jaamu loo xamante ne nii wute ak seen boroom li leen digal wa alqal alwa Rawaaha mu daal di mer daal di sànni yi nga xam ne alluwa yi yoroon la sànni tawraat bi nekk ji mu daal di koy sànni léegi nag comme que am na ku mu fi bàyyi woon <laughs> ah, mooy <laughs> li mbir mi nag loolu la mooy bu buñ la responsabiliser fenn ñu ñëw fekk yow lañ la tegoon doxul ah yeey na nag ñu laaj la yow ay compte ala yow mi ma fi tegoon nga rekkoon intérim bi yoroon ko la mais loolu léegi yow la laaj léegi nag bu sànni kii yi ndax mer mooy dafa mer fillaahi billaahi billaahi loolu la def dafa mer ci yàlla nger ngir yàlla di ko jaare ci yàlla léegi nag moo tax mu mer sànni mbir yi wa axada bi rasi axiihi ñëw ci naa Haarun dal di koy xëcc jàpp ci li nga xam ne mooy karaw bi xëcc am ñu ne non nopp yi la xëcc am ñu ne non kii bi la xëcc sikkim bi la xëcc daal di koy xëcc ne ko yajurruhu di ko bis naan ko ilayhi ci moom naan ko xaala léegi nag bi mu defee ndax mer ko waa mooy lan ngay xool li mooy yow xalaa yow nan nga fi nekk lii di xew xaala léegi nag Seydina Haarun ne ko yaa ibna umma ne ko sama doomu moom da ngay gis ne Seydina Haarun alayhi salaam nit la koo xamante ne ku te ku dala dal la woon Allah moo tax <laughs> ne merul ne fil loxo bi nii waaye lu tax nga may kii doo laaj ba pare oh lii mooy lan waaye da nga may nga ñëw rek ni ma xëcc nii non waxul lool daay gi daan ko xaala mu ne ko ibna umma ah sama doomi nday <laughs> sama doomi nday di yow Muusa mii innal qawma ah xanaa yëgoo gis nga nit ñi sañu nit ñi di waa banu Israil ñi alayhi salaatu wassalaam istad'afuni dañ maa néewal doole mooy tere naa leen de wax naa leen lu ne ne leen xam ngeen ne lii du yàlla wax ak ñoom gars yi néer ma dool toppal fee ñun Muusaa la ñuy déglu dara lañ la dégluwul yow Haarun neel nee suwàl la ba wakaanu mu ne wakaadu te tuutee des rek yaqtuluna nii tuutee des ñu rey ma sax dama leen doon tere ne leen lii du yàlla gars yi jàpp ma dañ ma doon fotan fatayee nar maa rey ah tuutee des ñu fat ma bul foog ne damaa toog rek ma xool tuutee des ñu rey ma dama leen ne woon lii yàlla bu leen ko jaamu lii du yàlla bi ñu bi nga xam ne moom ngeen war a jaamu de kon nag fala tushmut bi yàlla da kon nag bul reetaan loo bul def sama noon yi di reetaan ci xëcc gi ñu may xëcc nii foog ne man la non non mooy loolu bu ma bu ko def bàyyil rek te xam ne ah du dama laa wor sa gannaaw de voilà mooy li nga xamante ne nii moom nga ma digaloon yépp te loolu même bu ko waxoon woon ci lay ne ndax moom yonent la alayhi salaatu wassalaam ab yonent moo si yaakaar nga ne dina nekk foo xam ne fu ñuy moye yàlla kese waxatuma laa nag foo xam ne mooy li gën garaaw mooy li nga xamante ne nii mooy di bokkaale borom bi tabaaraka wa taala mu daal di toog di xoole xam nga ne lool man da kon nag fala tusmit bi yàlla bul def samay noon di ma di ma di ma kii quoi di ma ŋàññi di ma reetaan ak tamit di ma kii quoi voilà di ma mbëllee ka ñeen ñee reetaan naan voilà xoolal na rek ni nga xamante ne noonu lañ koy këlëng këlëngee déedéet kon nag affaire bi loolu la de wala tañaal nii te waay bu ma def waay bu ma boole mal qawmi zalimin bu ma jàppe boole na ci ñi nga xam ne xamuñu dara te doon jaamu tey tooñkatu seen bopp tey tooñ seen borom tabaraka wa taala ci jaamu gi nga xamante ne moom lañ doon jaamu yëgg wi qaala léegi nag sayyidina Muusa xam ne alayhi salaatu wassalaam a ah, frère bi nag def na li waroon a def moom moo mer kese léegi nag léegi te wax na dëgg moo yeyu mer ñoom borom bi la ñuy mer moom la ñuy meral rabbi e yow sama borom ighfir lii kon yàlla nag ma jéggal de wali axi ak ki nga xamante ne mooy sama frère bii di Haarun alayhi salaatu wassalaam léegi mooy yàlla nag ma jéggal ci que li ma ko li ma ko def xëcc ko nii kii ko te ndekete moom defu ko woon quoi mérité wul woon lool nag waaye wala yi daal di jéggal tamit ki nga xam ne mooy sama frair bi waaye d'une façon général rek yal nag ñu jéggal ñun ñépp nag li nga xamante ne nii noonu la de wa adxilnaa te nga ñu dugal ñu nag yàgg ñoo dugal fii rahmatika ci sa yërmande gu yaatu gi wa anta ta yow borom bi tabaaraka wa ta'ala arhamur raahimiina yow ya dàq yërëm te yow yaa dàq yërëm ñi yërëmaate innal ladina suñu boroom nag ne innal ladina gaa yi nga xamante ne nii ittaxadul ijla ñoo jàppe la nga xam ne mooy yëkk wa dab yàlla di ko jaamu ñooñ de sayanaaluhum xelséef na leen a laal ghadabun am sànj am mer min rabbihim bu tukkee ci seen boroom wa dhilla ak li nga xam ne ak toroxtaange fil hayaati dunya ci àddina gu jege gii wa kadhalika naka noonu najzi la ñuy fayadee al muftarina ñi nga xam ne ñooy duural seen borom tabaaraka wa ta'ala borom bi wan la lu leer luy wane ne moom kese nañ war a jaamu nga far bàyyi ko fi ut leneen di ko jaamu ñooñu ñooy ñi nga xam ne dëgg-dëgg ñooy duural seen borom tabaaraka wa ta'ala mu ne walladina kanta gaa yi nga xamante ne nii amilu sayyi'ati ñoom ñoo jëf yu ñaaw yi summa ginnaaw gi taabu ñu daldi tuub min ba'diha ginnaaw bañ defee yu ñaaw ya wa amanu te ñu dëggal dëggam te dëggal inna rabbaka dëgg-dëgg sa borom min ba'diha ginnaaw loolu le la ghafurur rahim aji jéggalaa kon la rahimun aji yërma yaatu ak yërmande la mooy gaa yi nii bu ñu tuubee borom bi da leen di jéggal suñu borom nag ne wala maasakata bi nga xamante ne nag ci la dal an Muusa wàcc alxadabu li nga xamante ne nii mooy mer gi daal di wàcc ci moom daal di dal nag mooy nag mooy bon bi ko Seydina Haarun waxee leeral ko alayhi salaatu wasalaam ni mu demee bam ñaan boroomam leer gi nag da mooy mer gi mu meroon ngir yàlla daal di dal nag waaw a axadal alwaaha mu daal di nag dem daal di jël nag àlluwa yim sànni woon te tawraat nekki wa fi nusxatiha te nekk na ca la nga xamante ne nii la nga xam ne moom lañ bind ca biir mooy la nga xam ne mooy mooy lañ bind ca biir haa hudan njub la de ci li nga xamante ne nii hudan njub wa rahmatun ak yéen ma day kese lilladiina waaye ñeel ñi nga xam ne hum ñoom li rabbihim ngir seen borom yarhabuuna moom la ñuy tiit te moom la ñu ragal de waxtaara walla bii laa bëggoon a wax sànq walla waxtaara ginnaaw gi nag la daal di tànn Muusa Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam qawmahu ci mu tànn ci ay ñoñam sab'iina rajulan soixante-dix juróom-ñaar fukk rajulan ay góor li naa ndax borom bi da na a joxaat beneen app beneen rendez-vous ko boo demee ba jox leen léegi nag na ci sa nit ñi yoo xam ne da ngeen di ñëw ma daal di am lu ma leen xamal loo xam ne lu ma leen di defal nag léegi nag suñu moom mu tànn soixante-dix muy soixante-dix ni juróom-ñaar fukk rajulan ay góor li miqaatina ngir àpp ba nga xamante ne ngir dajeek seen borom tabaaraka wa taala ngir àpp ba nga xam ne moom la leen tëral ne nag léegi bu ko defee ñoom ñu mën a dagaan daal di déeyanteeg seen borom tabaaraka wa taala léegi nag falamma fa bi mu dajalee ñooñu nag ba nga xamante ne nii nag dara desul ñuy xaar nag léegi nag boroom tabaaraka wa taala dab rëng-rëngee daal di leen jàpp mooy benn loo xamante ne nii ab tremblement de terre ab yëngu-yëngu rërërërërërëg daal di yëngatu suuf si daal di yëngatu kay xaala léegi nag Seydina Muusaa nag ne rabbi e alayhi salaam e yow sama boroom de law shi'ta bu la sooboon ahlaktahum nga alak di nga leen alak min qablu laata man mii wa iyaaya doon nga leen alak bu yàgg ca lañ defoon de mooy ba ma génnee ñu daal di woon def voilà loolu bu la sooboon nga daal di leen alak ñoom waa banu israil ama man de wa iyaaya waaye bu la sooboon nga daal di may alakaale man mii de loolu moom yow ci sa namb-namb kese la ne atuhlikuna waay waaye ndax borom bi tabaraka wa taala ndax dang ñuy alak bi ma faala sufaha ci sababu loo xam ne ñi nga xam ne ñoo dese ci ñun seen xel yi des ba doon jaamu li nga xam ne mooy xërëm bi na xërëm bi mooy mooy yëkk wa ndax dang ñuy jàppe li nga xam ne ñoom moom lañu def de <clears throat> waaw in hiya lii nag nga teg nii muy rëngi-rëngee gii nga xamante ne nii moom nga rëngi-rëngee nekkul illaa fitnatu fitnatuka lu dul sam nattu la de tudillu mooy li ngay nattoo jaam yi tudillu biha man tasha yaa ciy seetaan ku la soob nag ci ñoom boo ko nattoo mu daal di sànku wa tahdi man tasha nga daal di nag daal di ciy gindee ci natt yoo yële ku la soob ba nga xam ne ci la koy mën a dékku man koo muñ ta nekk koo xam ne da lay gëm anta yow borom bi tabaraka taala waliyuna yaay ki méngoo suñuy mbir de faghfir lana yal nag ñu jéggal warhamna ta nga yërëm ñoo wa anta khayrul ghafirin te